A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Nisaa. baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasula wa ulil amri minkum fa in tanaasactum fi sheyin farudduuhu ila allahi warrasuli in kuntum tuuminuuna billahi walyawmi alaaxir daalika xayrun wa axsanu tawiila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom fukk ba juróom-ñeent mu ne yaa ayyuhalladiina aamanu eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te leen boroom bi tabaaraka wa taala waaye loolu du mën a nekk mu mukk te yàlla du ko nangu xatta wa atiiwur rasuul lu dul ngeen topp ndawam di sallallahu alayhi wasallam wa ulil amri minkum waaye it ñi nga xam ne ñoom la boroom bi def ñuy boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñooy ulul amri boroom mbir yi minkum te bokk ci yéen muy ñi nga xam ne ñooy ay ulamaa'ul aalimiin boroom xam-xam yi nga xamante ne ni ñooy rabbaaniyiin kojug boroom bi tabaaraka wa taala te newa fi li fi yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi nee woon mu ne ñooñu ne kon nag leen topp de waaye wa ulil amri minkum am ñu ne loolu mooy alxulafaa ar-raashidun rawatina shaykhan abu bakrin wa umara radiyallahu taala anhuma ne kon topp leen leen moo tax ñu ne looloo tax yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi doon wax naan ati naan iqtadu min ba'di Abaa Bakrin wa Umar comme nim nee ci xadiisu alimaam Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaabuuriyu rahmatullahi alayhi mu ne atiyaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne topp leen alla iqtadu daldi leen nekk ñoo xam ne dangeen di roy tey nekk ñoo xamante ne nii dangeen di roy ñi nga xam ne ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw sama ginnaaw di Abu Bakrin ak Seydina Umar radiyallahu anhuma am ñu ne ñooñ lay wax am ñu ne ñoo lii li gën naa large lool mooy saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mooy saxaaba yépp lay wax waaye lool li gën ak ñi li gën yaatu daal mooy ñi nga xamante ne képp koo xamante ne ñi nga xam ne daal ñoo tegu ci sunna tegu li nga xam ne mooy ci yoonu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi topp leen gaa yoo ndax topp gi ngeen leen di topp dëgg-dëgg mooy ne borom bi ngeen di topp dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen di topp moom mi ne woon ku topp sama njiit koo xam ne maa la teg nga def def la njiit kooku man nga topp waaye képp koo xam ne dafa moy koo xam ne maa ko teg samp ko kooku na la leer ne man alayhi salaatu wa salaam nga moy te moom moo ne al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi dëgg-dëgg ñooy donoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon nag ak boroom nguur yi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñooy ay njiit lañu yoo xam ne ci njub lañ tegu ñooñu la ñuy wax kantaa yi nga xam ne moom ci jawroog dëngate akuk tooñaate ak tamit di digal nit ñi mooy yàlla ñoo ñu moom kenn du leen topp moo taxoon mu ne woom yonent bi alayhi salaatu wassalaam aleykum bis-sam'i wat-ta'a maa ngi leen di dénk li nga xam ne mooy dégg ak topp njiit yi fekk même bu dee ne sax abdan habashiya mooy li gënoon a improbable côté boobu temps yooyu nga xam ne jaam yi da mooy ab jaam boo xam ne Éthiopie la jóge mu ngi ma daal di leen jiite sax na ngeen dégg ngeen topp fekk gisu ngeen ci moom kufran ba waaxaa mooy kéeféer goo xam ne boo leer la bu boobaa moom amatul ay toppaate kon nag affaire baa ngi noonu le mooy di ngeen gis ci moom ay bàkkaar yoo xam ne moom dañ koy gis voilà ndax bu nee kufran ne bu dul lool rek ak tamit di leen digal loo xam ne moom dafa xaraam nga def ko mais bu dee say àq lay jël nii voilà ak yu mel noonu woon ñoom sabura ak ñoom sayyidina Abu Dhar radiyallahu ta'ala an mais même bu jëlee sama alal mu ne waaw même bu jëlee sa abu même bu la dóoree wa axada maalak loolu sax déglul nga topp fekk daal moom digalu leen mooy yàlla goo xam ne shirk gu leer naññ weddi yàlla gu leer naññ xam nga ne loolu yonent mi alayhi salaatu wassalaam doon jàngale moo si wute nag léegi suñu façon yi nga xamante ni moo am ci réew yi nga xamante koo gis mooy deux moom lu ndaw waxuñu ne huit bi def na ko de waaye ay interprétation yoo xam ne ñoom ci comme que bëgguñu ko dinañ ko utal yu ñaaw ba pare loolu tax nag ñu ne waaw waaw kon jar naa génn ci moom te loolu lépp borom bi tabaaraka wa taala xam na ki nga xam ne mooy wax dëgg ci ñoo ak ñi nga xamante ne dañuy nar li leen neex mooy esprit xawaari ji nga xamante ne nanguwuñ ku leen jiite loolu lépp borom bi tabaaraka wa taala mooy ki waxam dëgg-dëgg kon kon mu ngi noonu kon nag wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bu dee nag da ngeen a xëccoo daal di wuute fii shay'in ci mbir farudduhu ila allahi war rasul nangeen ko delloo ci yàlla tabaaraka wa taala war rasuuli ak ndawam bii mu leen boole sallallahu alayhi wa sallam in kuntum deem nekk ngeen ñoo xamante ne ni tuuminuuna di gëm billaahi ci borom bi tabaaraka wa wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba daalika lii mooy delloo mbir yi nga xam ne ay différent la ay mbir la yoo xam ne yu seen diggante ngeen delloo ko borom bi tabaaraka wa ngeen delloo ko ndawam bi sallallahu alayhi wa de xayrun moo gën fuuf wa ahsanu tawila te mooy li nga xam ne moo gën ak delluwaay ak loo xamante ne nii mooy ak delluwaay looy moo gën ndax borom bi tabaaraka wa loolu dalay xaar ci ki nga xamante ne nii mooy ab jullit mooy lépp loo xamante ne nii lu ñu wute la amuñu droit naan nañ leen dem ci li nga xam ne constitution laïque bi li mu wax voilà dañoo am bay différent ci wàllu miraas ndax suñu baay génn naa àddina wala suñu ndey wala suñu mbokk léegi yéen nga ngay menacer ñenn ñi naan voilà buñ deful attention man je am amener le dossier tribunal yow amoo ci droit foog ne nag ki koy wax foog ne fii mu ne mu wax lu am solo di ko menacer gars man je vais l'amener je vais amener ça au tribunal ils vont voir ce qu'ils vont voir ne moos mooy nga sa borom tabaraka wa taala moom mi ne waaw bu ngeen wutee ci mbir delloo leen ko borom bi tabaraka wa taala delloo leen ko ndawam bi waaye mooy bu ngeen gëmee léegi kiy def lool mooy ak ngëmam a des voilà ki nga xam ne moom mbir yi au lieu mu delloo ko ci yàlla ak yonentam mu koy delloo ci tribunal ak ngëmam moo des voilà kon mbir mi loolu kese la waaye gaa yi nga xamante ne nii dañuy am ay différent ci wàllu gëm yàlla pas-pas amu ngeen droit naan teg ko rek ci ay nit naan ñoom diw lan la ñoom diw ñoom diw ñooñu li tax ñu leen di tudd daa fekk mu nekk loo xam ne ñoom ay point relais la dañuy relais gis nga poste courant bi moom nekkul ne courant bi ci moom lay jóge rek waaye mooy moom relais la mooy ci lay jaar ngir jokk sa kër jokk ci dëkk bi fu nekk ñu man faa jële bi mu mu mu jële ko ci poste courant bi fu nekk ñu xëcc fa man nga mën a taal après ngeen am ay ay ay leer voilà alhamdulilah courant bi mën na ñëw waaye ku jàpp ne poste courant bi ci boppam fala mooy courant bi moom foofu lañ koy defare fa lay jóge mooy yow riir ga voilà boroom xam-xam yi nag ak mujtahiduuna yeeg ñooñ ñépp mbir mi loolu la mooy ne ñoom nekkuñ ne ñoom affaire bi ñooy cosaan bi déedéet ay relais lañ mooy yonent bi alayhi wa wasalaam dëgg-dëgg mooy ko ci doon li nga war a doon moom ngay jottalil loolu moo tax bu problème amee yow waroo ñëw naan naa dem ci poste relais bi déedéet dem leen ci source bi muy yonent bi alayhi wa wasalaam suñu borom a ko wax de fa fa in tanaza'tum fi shay'in bu ngeen amee lu ngeen di xëccoo ci benn mbir mbir moom mu man di demee mas'ala fiqhiyya mas'ala yoo xamante ne aqdiyya yu jëm ala yoo xamante ne ci wàllu pas-pas lañ lañuy gëme borom bi tabaaraka wa taala nan lañ koy jàppee nan lañ koy xamee loolu dañ ko delloo ci yonent ci borom bi mooy ci alquran bi wa ila wa rasul ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran ak sunna walla nga boole alquran ak sunna noonu ngay fa ngay kiiwe doo a xam li nga xamante ne foofu la ñépp di dellu bu wuti amee il faut ñu mën a am foo xam ne fa la ñuy dellu te loolu kenn waxuñu ko du ma sàmba du ma yoro du ayman du du michel kenn suñu borom tabaaraka wa moo ñu ko wax ci saar bii nii na fa in bu dee ne da ngeen xëccoo fii shay'in ci mbir mbir moom noo mbir mbiroo farudduhu na ngeen ko delloo ilallahi ci borom bi war rasuuli ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax borom xam-xam yépp al fuqaha ul ñoom ñëpp borom ngir yi ku ci nekk mooy waxu imaam Maalik bi ñu doon wax amul kenn koo xamante ne nii ay waxam dinañu ko jël am na luñ ciy jël ak luñ ciy delloo ku wax yow say wax susceptible na man naa am luñ ci jël ak luñ ci teg fële ak yow koo man di doon ba mu des boroom xabru bii di yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñoom al imaam abu hanifa rahmatullah alayhim doon wax naan bu sama wax wuteeg waxu yonente bi alayhi salaatu wassalaam jël leen ko ngeen fëgg ko ci miir bi imaamu shafi'i yu rahmatullah alayhi doon wax naan ñépp mooy ñépp xam nañ ne mooy ñi am xel te xam dara ci diine xam nañ ne amul benn wax boo xamante ne nii lañuy bàyyi xel waxu waajooju bu dee dafa wuteeg waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fële lañ koy rejeter ak ku man di doon nag dañ koy way propulser dóor fële amul sax ay kaa ñu dem te ñëw loolu dafa leer loolu waxuñu lu dul lii laay bii wax voilà kon nag affaire yu loolu la bu ñu ko defoon de affaire yi gis nga wute yu bari yi ngay kii fanatisme daal di dugg gaa yi ñëw ba ñoo xam ne daanaka en en en la ñuy amal sax seen mbokk jullit loolu lépp lu ko waral mooy bëgguñoo dellu ci alquran bëgguñoo dellu ci sunna koo ci wax mu naan la sama sëriñ nee na mais yow sa sëriñ kenn waxu la bul gëm kenn gëm nga sa sëriñ gëm ko jàppal moom mu ngi woon ci li yonent ma lay saasam ne woon baax na léegi nag mais manoo wax ak koo xam ne moom beneen sëriñ la am bu wuteeg sa sëriñ am ci mas masala yoo xam ne ndax loolu c'est banal parce que loolu yooyu saxaaba yi radiyallahu anhum gisoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon na leen keroog Baru Qurayza ne leen bu kenn julli tàkkusaan lu dul ilaa bani fii bani Qurayza lu dul nga àgg ca kër yahuud yoo yële ñu waroon a xareel am ñenn ñi dégg ko mooy julli jot ci yoon wi am ñu julli am ñoo xam ne dañ ne dara lu jul julli comme que yonent bi alayhi salaatu daa waxoon ba foofu la ñuy dem ba foofu dóor a julli bañ demee yonent bi alayhi ñëw ñu wax ko loolu waxul ne kii yow amoo dëgg wala kii amoo dëgg waxu waaye da leen a boole ñaari kuréel yépp malgré liñ wute ñu daal di xare ak Banu Qurayda waaye ñun foog nañ ne masala fiqh da ngay gis koo xam ne moom ba mu gisee mbokkam béegi buy julli day xabdu jël loxoom teg ko ci dënnam ñaari loxoom teg ko ci dënn eh, ci càmmoñ ndejoor bi teg ko ci càmmoñ eh, ci càmmoñ bi teg ko ci dënnam moom ci la ko mere parce que nee na Serigne Diw doon ko def mais bu ko Serigne Diw doon def nag mais yonent bi alayhi salaam doon na ko def loolu ngay bañ yonent bi alayhi salaam doon na ko def te gis na ku ko doon def jël càmmoñ bi teg ko ci ndejoor bi mu jël ndejoor bi changé ko jël ndejoor bi teg ko ci kiw bi ne ko nii la loolu ba pare ne loolu ci sunanul anbiya yàlla nag affaire bi mooy yow léegi sa sëriñ bi nga xam ne doonu koon def moom it am na fu mu ko teg loolu lépp ñu man a ku nekk man a supporter sa bopp sa moroom xam ne lii masala fiqh la kese la ay wuute la ñoo xamante ne nii ñeenti ngir ngir yëpp par exemple ñoom du ñu xabdu te ci maalikee yi bari nañu koy def voilà am na mais li gën a li nga xam ne mooy mashhur li gën a siiw ci seen ci bu maliki yi mooy du ñu xabdu loolu rek yow nan nga ciy ay nit parce que defu ko waaye yow léegi mooy affaire yu tardé yooyu ndax lan nanguñoo delloo ci alquran nanguñoo dellu ci sunna xamuñ ne alxilaafu wu ne mu'tabar bu jógee ci ñu war a jóge loolu baax na te loolu la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala